alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim mathalu alladhiina kafaruu birabbihim a'maaluhum karamaadin ishtaddat bihi ar-riihu fii yawmin 'aasif laa yaqdiruuna mimmaa kasabuu 'alaa shay' dhaalika huwa ad-dalaalu al-ba'iid suñu boroom azza wa jal di wax ci laayaab fukk wi ak juróom ñett mu ne masalul ladina misaalam gaa yi nga xamante ne nii kafaru ñoo suul jëf daldi weddi bi rabbihim ci seen boroom tabaaraka wa taala ñooñu la de gis nga amaaluhum seen jëf ya li nga xam ne moom lañuy jëf fii ci kaw suuf nit ñi man koo tudd lu rafet karamaadin dafa mel ni benn dóom daal boo xamante ne nii moom bu nekk ci ab pàkk boo xam ne istaddat bihi riih way uragan ya ngelaw yi daal dinay sàmbaraa ci kawam daal dinay sëmbërtël ci kawam ngelaw yoo xamante ni duum boo xamante ni dañ koo jal daal di koy teg ci am ndànd foy foo xam ne mooy bërëb bu yaatu la bu kenn newul léegi nag benn ngelaw daal di ñëw tar bu foor daal agsi nag benn ouragan fii yawmin ci bés boo xamante ni nii nag mu tombeek mu nekk bés boo xamante ne nii aasif mooy bés la boo xamante ne nii bu tar ak ak upp mooy bés yooyu nga xam ne dañ naan hoo mbir mi de moom waa météo joxe nañ nee nañ moom ça sera venteux une journée venteuse day nekk jour boo xamante ne nii moom bés boo xam ne ngelaw yi fu ne la lay jaar mooy kon mu tombeek bés bu mel noonu ne leen ngelaw yi fekk ko fa moom jalub doom boobale léegi nag ana lan mooy xew mu ne bu boobaa laa yaqdiruuna mimma kasabu ala shay mu ne bu boobaa laa yaqdiruuna ñoom yéeféer yi ñu man te duñu am mimma kasabu ca lañu fàgg woon ci àdduna may duñ ci amati ala shay'in ci dara mooy ñu fa trouver la nga xam ne mooy yiw gu fa mënoon a tukkee ca seen jëf jooju mooy ne du fa jóge ndax lan chartu ngëm yàlla moo ca amul mooy ne dañoo gëmul borom bi mooy seen jëf yi mook misaal lii mooy am misaalam nag nga xamante ne nii mooy ab jal la daal buñ leen di wan ne mooy def ngeen waaye ab dóom la kooku xam nga ne moos bu jamono boo xam ne dañoo annoncé ouragan yi wax ne ngelaw yu mag yi ñëw ñoomin Katrina wa gaayoo yële ba wax nag waa dëkk bi sax bu kenn génn ñenn ñi nga xam ne sax fa ñu xaw a dëkke dañu jàpp ne wóorul ñu daal di leen fay jële ne nañ gaaw kite ku man loo mën a jël nu mu gën gaaw na nga génn dëkk bi ndax wóorul ngelaw yaa ngi ñëw te buñ ñëwee ils vont ravager tout passage amul dara fu ñu romb lu dul ne dinañu ko saccager dinañu ko dinañu ko salfaañe yow bu dee loolu la ñuy wax ay nit ak ay ay ay yu ñu tabax la ngelaw yi ñëw di faagaagal lan ngay xalaat ab duum boo xam ne moom dañ koo jàll mu ne nag yéeféri seen jëfangoog moo tax laa yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in duñu am te duñu man ca lañ duñ ci am dara duñ ci am benn yool boo xam ne moom lañu mën a yaakaar de ndax sartu ngëm yàlla amuñu ko daalika mu ne loolee nag huwa dolaalu mooy ak cànkute alba'idu gu sori gi mooy koo xam ne mu nga doon jëf sonnoon na lool te moom la doon wax ca suuratul gaasiya ne gaay alhamdulillah ne gaay dafa nekk wujuhu yawma idin ah, ah, bi muy wax hal ataaka xadiisul gaashiya wujuuhu yawma idin naasiba wala mooy aamilatun ñoom de aji jëfaakoon lañ woon doon jëf ci kaw suuf naasiba sonnoon lool waaye nag taslaa naaran haamiya dinañ dugg safara sa nga xam ne mooy lakk ndax lañ doon liggéey amul cachet rida bu borom bi tabaaraka wa ngërëm amu ci parce que gëmuñu sax am na suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne alam tara mu ne ndax gisuloo anna allaha kene bi tabaaraka wa taala xalaqa samaawaati mooy ki nga xamante ne moom moo bind asamaan ak suuf yi de asamaan ak suuf yi moo leen bind bil xaq dëgg in yashab waa bu ko sooboon nag yuzhibkum mu daal leen fiy wëyal jële leen fi yéen yéen ñi fi nekk ci kaw suuf yéen nit ak jinne yiy dundu jamono jii mu jële leen fii waaye yéen espèce nit mu jële leen fi ci saase waya ti mu ënd bi xalqin jadid beneen bind bu bees li gaay naa ne ak loolu loolu moom du lu jomb borom bi tabaaraka wa bu ko sooboon mu jële fi xeetu nit liñ naan nit lay effacer ci existence bi ci nekk suuf si indi fi ñeneen ñoo xam ne ñoo fiy ne kon nag mu ne wa ma daalika ala allahi bi aziz mu ne te gis nga loolee mooy jële leen fi indi fi ñeneen loolu jafewul borom bi nekkul ci borom bi tabaaraka wa taala lu jafe ci moom wala lu moo xam ne daa mettee am de ak yomb ci moom mu ne nag wa barazu lillahi mu ne nag gis nga bu yawmal qiyaamee léegi nag wa barazu gaa yi génn nag ci seen li nga xam ne mooy seen bàmmeel ya yawmal qiyaam daal di feeñ nga xam ne kenn dootul nëbbooti ci pàkk boobu nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di melale fa nga xam ne fala borom bi tabaaraka wa taala di xisaabe nit ñi muy pàkk bu yaatu boo xamante ne nii amul benn tund du fa am benn garab ñépp feeñ amul kenn kuy nëbbatoo loolu la suñu boroom daan wa barazu lillahi jamia bu keroogee yawmal qiyam bésub taxawaay ba ñu daldi feeñ génn ca seen bàmmeel ya jamian mboolem seen nag ngir seen boroom lillaahi ñeel boroom bi tax ñu jóg de fa qaala bu keroogee mu wax ad-du'afa way néew ju doole yi ña nga xamante ne ñoo doon al yi dunguru yeeg suqu seeg ginaaru yi bar wu ñu wax ñi nga xamante ne nii ñoo doon rëy rëylu ña nga xam ne ñoo doon chef yi doon leen jiite ci mbon ak mooy borom bi tabaraka wa taala di leen wax ñoom suqu si di leen wax ak goy néew doole gi naan leen inna kunna lakum taba ne leen ah yéen kat ñun kat yéen ñii lañ doon topp de yéen de seeni sujet lañ woon yéen daal lañ leen topp ñu ngi woon ci seeni ndigal di topp seeni ndigal tey bàyyi seeni tere daal jënde ko nag digalu borom beeg tere borom bi tabaaraka wa taala comme que yéen lañ doon matul daal kon nag ah xanaa tey nag bi ngeen ñëwee nag bañ ñëw fii ñun ñépp ñu gisandoo li nga xam ne moo ñuy xaar muy mbugal mu tar kon nag fahal antum mu ndax yéen ñii nekkoon suñu kilifa yeeg suñu ngandamaag yére yi xanaa yéen ñoo fa hal antum ndax yéen nekku ngeen mughnuuna anna di ñu jariñ tey boog min adabillahi min shay comme que yéen ñu doon digal naan ñu dina baax lii ay wax yu kii la walla lii teguwul fenn te sax bés bu roon amoon bés bu yowmal qiyaam amoon buñ demoon ñoo leen di res naan ñoo leen di yenal seen i bàkkaar comme nañ ko doon wax suñu boroom ne wamaahum bi haamil dañuy wax leen neex nekkuñ di yenu seeni bàkkaar bàkkaaru kenn kon nag loolu léegi nag gaay ne leen ah waa comme yéen daal yéen nañu doon dig yooyu yëpp ko garantil kon nag fahal antum moo ndax yéen moom moo noona an naa di ngeen ñu jariñ tay boog min adabillahi ci mbugalu yàlla nii di ngeen ñu ci mën a fegal daal sey an même bu dee lu ndaw la rek ndax loolu moo ndax di ngeen ko man waaye xaalu léegi nag gaay yi nag daal di leen tontu nag muy seen ponkal ya seen ma nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci mbon ne law hadaana allahu la hadaynaakum ne moo yéen lu ngeen di wax nii xam ngeen ne tey moos mbir mi manu la deme noon de law hadaana allah borom bi tabaaraka wa taala daldi woon gindi ci li nga xam ne mooy gëm yàlla cay bu doon ne fokkoon na borom bi gindi woon ñu konoonte kon la hadaynaakum konoonte kon tey jii dinañ leen gindi ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu aljana bu ñu boroom bi gindi woon ca àddina ngëm ca ngéer ca yoonu ngëm yàlla konoon te kon tey dinañ leen gindi jëw leen àjjana ndax bu boobaa kon ca àddina comme que gindi nañu ci yéen yoonu ngëm yàlla kon bu boobaa ñun dangeen ñuy topp ci loolee bu ngeen ñëwee fii ñu ne ah yoon waa ngi nii léegi nag sawaa'un alaynaa kon nag mooy mais comme que loolu amul <laughs> kon comme que loolu moom amul moom mooy ah. kon nag mooy fii mënuñu leen a dimbali daal kon nag sawaa sawaa'un naa ñoom ponkalamaaya ne nag sawaa'un alaynaa kon nag moo yem ci suñu kaw ñun ñépp daal ñoo ci yem ajazna saalit nañu tey de ooy di woote yooyooy tey mu metti de tey ñu am problème loolu lépp garaawul daal ñun daal ñoo ci yem moo xam ñu nekk fi di saalit am sabarna sawaa'un alaynaa ajazina mooy moo yem ci ñun waa ci ñoom <laughs> ndax mooy mbir mi nu man di demee dina tar am sabarna wala daal ñu daal muñ maa lanaa min mahiis amuñu foo xam ne moom la ñuy ñu mën def ba daal di rëcc ci mbugal miile mooy moom kay moom moom c'est moom li yi naan c'est mort voilà mooy loolu daal moo ñu dal daal mbir maa ngi noonu le lum man di deme amuñu fu ñu rëcce jeex na saalitan mu ñu ci yem de kon nag mbir maa ngoo ne ñun ponk la maa yi ak yéen ñi ñu doon topp ñun daal ñoo yem kaan ak mbir maa ngi noonu le léegi nag bu luy xewee ana nga xam ne moo gën a nekk seen ponkalamaa di ki nga xamante ne nii mooy iblisul la'in mi nga xam ne mooy rasul kufri rasul nifa rasul rasul shirki ki nga xamante ne moom mooy moom mooy bopp ponkalu mooy yàlla ak wii ak ak ak mooy yàlla ak bokkaale moo moom bu keroogee haa gaa yi gis nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy artu ñu leen jiite woon waa léegi ci nit ak i jinne léegi nag iblis mu mag mi moom ana bu keroogee ban discours lay tenir loolu le lañu suñu waram tabaaraka wa taala di wax ci jadaay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin